fa yaqulu alimaamu alxafidu alxujjatu alalam abu zakariya yaxya bnu sharaf annawawiyu dimashqiyu shaafiiyu rahimahu allahu taala fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidi almursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi saadisi wal ishriin wa an ummi salamata radiyallahu anha anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala innamaa ana basharun wa innakum taxtasimuuna ilayya wa la'alla ba'dakum an yakuuna alhana bihujjatihi min ba'd fa aqdiya lahu binaxwi maa asma'a faman qadaytu lahu bihaqqi axiihi fa innamaa aqta'u lahu qit'atan mina nnaar muttafaqun alayhi alhan ay a'lam kon al imaamul xaafid an-Nawawi rahimahullahu ta'aala ci tool bii ñu nekk ci garab gi garabu nit ñu selli ñu selli ñi radiyallahu anhum waa ja'alana allahu minhum amin ah, ci jotaay ñu génn nag gisoon nañu xadiisu saydna abu hurayra radiyallahu anhu muy xadiis numéro deux cent dix-huit ñaar téeméer ak fukk eh, juróom ñett muy bim ne yonente mi alayhi salatu wassalam daleen atadruna manil muflis tey insha allahu taala ñu jël xadis bi ci tegu waxoon nañu la ñetti xadis sañu dese mooy xadis numéro deux cent dix-neuf ñaar ak fukk juróom-ñeent mu ne wa an ummi salama mu ngi koy jël ci sayyidatuna ummu salama nekkoon soxna ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ummu salama nag dàkkantal la ndax seen doom ji dañuy wax baayam baayu kii bokk borom këram bu njëkk ba woon Abu Salama moom ñu koy Abu Darda ak Ummu Darda ak Abu Zar lii moom mais turam Hind bint Abi Umayya Hind bint Abi Umayya Abu Umayya boobu moo doon am ñu ne Suhayl mooy Hudayfa ibn al-Mughira ibn Abdillah ibn Umar ibn Makhzum mooy yaay Ummu Salama soxna la woon ci yonent bi salaatu wassalaam ginnaaw bi nga xam ne la boroom këram bu njëkk ba di eh, Abu Salama génn àddina la ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di denc moom sayyidina ab ab Abu Salama eh, eh, ummu sayyidatuna ummu Salama kon Hind binti Abi Umayya baayam lañ doon wax Zaadur Rak tellement dafa tabe woon ah, doon yóbbal ñi nga xam ne ñooy wayaasi ah mu ne anna rasulallahi ken ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa qaala nee na innama ana bashar innama li am ba def ana man rasulullah de bashar mindeef la wa innakum te yéen kat taxtasimuna ilayya da ngeen di ñëw di dàgge ci man bëgg ma àtte leen am ay différend ngeen ñëw ci man ngir ma àtte leen lu leen wutale am lu la wutale sa moroom kenn ci yéen mu ñëw ngir ma àtte leen wala alla ba'dakum amaana nag ñenn ñi ci yéen ñi ñëw ngir ma atte an yakuna kenn ci ñëw alxana imaamu Nawawi nee na jësu alxana ay a'lama mooy moo mën a maññi la wax ju leer hmm? a'lama mooy mu ne alxana bi hujjatihi min ba'd moo gën a xam ay argumentation moo gën a mën a wax ke keneen ki waaw bu ko defee nag fa aqdi fa aqdi lahu ah comme que noonu la te ku nekk moom kii argumentation moo gën a leer ma daal di koy euh, ah atte ngir moom bi nahwi ma asma selon ci li ma nga xam ne lu niroog la ma dégg rek ca la ma dégg ci ñoom lay basé mu ne nag fa man qata fa man qadaytu lahu bi haqqi akhihi képp koo xam ne dama ko atteel jox ko àqu mbokkam waaw fa man qadaytu lahu bi haqqi akhihi képp koo xam ne danga ñëw fii gën a mën a argumenter keneen ki ba tax ma jël dëgg ji jox la ko te yow nga xam ne sa dëgg bopp xam nga ne yow moom amoo dëgg ah bu boobaa fa innama waajoojee na xam ne aqta'u lahu qit'atan min li ma ko dogal noonu jox ko ko muy àtte jox ko verdict bi muy moom moo am moo gañe procès bi na leer ne loolu nekkul lu dul ne dogu safara laa dagg jaal di koy jox waaw waaw mu ne xadiis bi muttafaqun alayhi al imaamaani al bahraani al kabiraani al azimaan al imaamu al buxaari ak al imaamu muslim bunul xajjaaji rahmatullahi alayhima solo ñoo ko solo kon affaire baa ngi noonu ca la ca suuf lam ne alxana loolu gis nañ ko sànq mu ne alama est ce que ñoom ñaar rek a ko solo dañ naan la déedéet seen imaamu Malik solo na ko rahmatullahi alayhi ci kitaabul aqdiya at-targhib fi al-qadaa' bil-haqq ci Muwatta foofu al imaamu Malik eh, daal na ko fay indi waaye na ko noon al imaamu Ahmad indi na ko ci juróomi bërëb na ko noon al imaam eh, eh, at-Tirmidhi no Abu Dawud d'abord. at-Tirmidhi an-Nasa'i ibn Maaja muy waa ashaabu sunan al-arba'a ñoom ñëpp daal dinañ koy solo ak al imaamu Muslim yéengi lii mooy rawaahul jamaa dañ la ne al jamaa mooy xadiis mel nii <laughs> xadiis mel nii mu ngi ci Muwatta mu ngi ci Shaykhaani mu ngi ci euh, Musnad imaamu Ahmad mu ngi ci li nga xamante ne nii mu ngi ci euh, as-sunan al-arba'a kon al imaamul Buxaari rahimahullahu taala imaamul Buxaari ci juróom benn bërëb la ko indi ah, ci euh, juróom benn bërëb léegi euh, kanta imaam Muslim fi ko indi benn foofu rek la ko indi benn bërëb la ko indi ah al imaamul Buxaari buñ jëlee ci kitaabul xiyal ah indi ko foofale mooy buntu bi nga xam ne téere bi nga xam ne mooy wax ci tegi pexe waaw yàlla teg atte ngay tegi pexe ngir contourner la loi ah <laughs> alxiyal <laughs> baabun minhu hadis numéro six mille neuf cent soixante-sept mu ne haddathana Muhammad ibn Kathir mu ne haddathana nettal na Muhammad ibn Kathir bi Muhammad ibn Kathir al-Abdi Abu Abdillah al-Basri rahmatullahi alayhi an Sufyan moo ko jëlee ci Sufyan muy ibn Sa'id ibn Masruq ath-Thawri Abu Abdillah al-Kufi rahmatullahi alayhi an Hisham moo ko jëlee ci Hisham ibn Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu ta'ala anil jami' an Urwa moom moo ko jëlee ci Sayyidina Urwa ibn Zubayr an Zaynab mu jëlee ko ci Sayyidatu Zaynab ban Zaynab ibnati Ummi Salama mooy doomu jiit la Yonent bi alayhi salaatu wa salaam la Zaynab bi gis nañ ko fi waaw gis nañ ko fi gisati ko fi. Euh, Zaynab bi euh, euh, yaay Ummu Salama moo ko jur mais du Yonent bi alayhi salaatu salaam ko jur ak moom ndax Yonent bi alayhi salaatu salaam amul ak doom ak moom yaay Ummu Salama Yonent bi alayhi salaatu wassalaam doom ak moom amul ko keneen ku dut Sayyidatu Khadija ak Sayyidatu Mariya al-Qibtiyya radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma waaw kon Zaynab bi Rabiba Yonent bi alayhi salaatu gis nañ ko fi léegi mooy doom jiit la la woon boo xam ne Abu Salama ko juróon eh, yaay Ummu Salama mu ko amee woon ca sëyam bu njëkk ca la amee woon doom ji ah keroog biñ naan ndax da koy jéem a takk da moom da dégg nañ rumeur yi nee nañ moom lay bëgg a takk yeneen trois cent cent ne nan laa koy takki <laughs> waxoon nañ la ko Zaynab bii la woon ah wax koy yaay Ummu Habiba Ramla bint Abi Sufyana radiyallahu ta'ala anhuma ne ah gars yi maa ngi dégg ñu ne da bëgg a denc doomu Ummu uh, Salama mu ne doomu Ummu Salama mais moom nan laa koy takki ko mënuma koo takk ndax sama rabiba la mooy sama doom jiit la la te alxuraan waxoon na bokk na ci façon jigéen yi ñu leen xaraamal yéen góor yi ngeen mën leen a takk war a baa ibu kumul laati fee ko ñi nga xam ne ñoom uh, dañu dañu nekk uh, seen doom jiit la leen waaw ngeen takk benn soxna boo xam ne amoon na doom bu njëkk léegi doom jooju loo ko sopp sopp moom mënoo ko denc waaw loolu parce que mënoon ñëw denc baayam yow yaa denc yaayam ko ah ñooñu dañ la koo xaraamal ah mu neen premièrement côté boobu dama cee xaraam man yonent bari saa saa mais beneen côté bi may xaraame mooy mais arba'atni wa aba salama suwayba ah abu salama mi bàyyi ndaw si di Zaynab ah maak moom frère de lait lañu te frère de lait ki nga bokkal nàmp kooku manoo denc doomam manu la denc sa doom waaw kon nag waxoon nañ la foofu bu dee yonent bi alayhi salaam moo naan moom lii daganu ma nga gis ay caaxaankat ñu naan ay sëriñ lañu eh, ñuy def yoo xam ne yu leer ci sariya di ko xotti ñu naan parce que ñoo am sañ-sañ bi waxoon naa la loolu du wax ju taxaw waaw wallahu taala aalam léegi kon ci Zaynab bi la ko jële moo eh, ibn bint abi salama an ummi salama mu jëla ko ci yaayam di ummi salama hind bint abi umayya radiyallahu taala anha an innabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala innama ana bashar wa innakum taxtasimuuna wa la'alla ba'dakum an yakuuna alhana bi hujjatihi min ba'd wa aqdiya lahu ala nahwi ma asnaa faman qadaytu lahu min haqqi akhiihi shay'an falaa ya'khudh fa innamaa aqta'u lahu qit'atan mina an-naar ay riwaaya yu bari la Eh, yoo xam ne al imaamu al Buxaari rahimahullahu ta'ala daal na ko yëndi kan al imaamu Muslim ibn al Hajjaaj Abul Husayn rahmatullahi alayhi hmm? mu ne moom eh, mu ne te imaam Muslim nag dañoo indil ci riwaayam yooyu riwaayam bi bi indi dañuy indil eh, lan moo neen lan moo waral yeneen tafare sa sa wax lii waaw mooy ban contexte bi dañu ko indil <laughs> contexte ana lu tax yonent bi alayhi salaatu salaam daal di wax hadis bi ndax imaamu muslim ibnu al-Hajjaaj rahmatullahi alayhi wax nañ leen ne ko ci kitaabul aqdiya baabul hukm bi-zaahir wal lahn bil-hujja ana wal lahn bil-hujja bi mu ëndee hadis bi da ko ëndi ñaari kii da ko ëndi ëndiwaat beneen bi nag bi mu ko ëndiwaat foofu moo gën a leer moom ko boobu la ñuy jël al-imaamu muslim rahimahullahu ta'aala kon ci buntu biñ la waxal mu ne wa haddathanii Harmalatu bnu Yahyaa mu ne wa haddathanii te nettali na wa Harmala ibn Yahya muy Harmala ibn Abdillah eh, ibn Yahya ibn Abdillah ibn Harmala ibn Imran eh, at-Tujibi Abu Hafs al-Misri radiyallahu anhu taalibi imaamu àndandoo imaam ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala qaala akhbaranaa mu ne nettali na ma Abdallah ibn Wahb muy Abdallah ibn Wahb ibn Muslim al-Qurashi al-Fihri Abu Muhammad taalibi imaam Maalik al eh, al al al al misri rahimahullahu ta'ala qala akhbarani Yunus mu nekk ñu nettali mooy Yunus mooy Yunus ibn Yazid ibn Abi Najjad ibn Abi Najjad ibn Abi Najjud ah, ibn Abi Najjad ibn Abi Najjad <laughs> ah muy Yunus muy Yunus ibn eh, ibn Yazid hmm, ibn Abi Najjad al-Qurashi al-Ayli mooy Yusuf mooy Yunus ibn Yazid al-Ayli boo déggee lool rek moom mii la ah Abu Yazid rahmatullahi alayhi ko an ibn Shihab moo ko jëlee ci ibn Shihab Muhammad ibn Muslim ibn Abdillah ibn Ubaydillah d'abord Ubaydillah moo jiit Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn Abdillah ibn Shihab ibn Abdillah ainsi de suite <laughs> bani az-Zuhri Abu Bakr rahmatullahi alayhi ah, kangamu imaamu jamonoom rahmatullahi alayhi mu ne axbarana qaala mu ne axbarani nettali na ma Urwatu ibn Zubayr mu ne ki ma nettal mooy Urwa ibn Zubayr dooma euh, Asma bint Abi Bakr ñoo ko jóg euh, magu euh, su frère wu Abdallah ibn Zubayr mi gisoon ba jamono yële radiyallahu anhu mu jële ko ci moom moo ko jële ko jële sayyidatu Zaynab bint Abi Salama jële ko ci Zaynab di doomi Abu Salama radiyallahu ta'ala anha an Ummi Salama Salama voilà dañ ciy gise ne voilà yaa yi xam ne jàpp nañ ne moom jigéen warul xam dara Seydina Urwa ak ni muy toll hadith bi kan la ko jële ci Zaynab <laughs> waaw parce que Zaynab saxaaba la saxaaba boroom xam-xam la bu fees dell la wax waaw ñu jàpp ne moom fii mën a jigéen ñi toog ak defar njar mu neex ak añ bu neex ak reer bu neex ak gato yu so yu neex kese yooyu yëpp am na solo waaye nag nañ ko boole jullit <laughs> xam-xam bi foofu lay gën a baaxe te noonu la ñuy gën a baaxe ñoom ah kon suy naa Urwa neewul ah non mag mi sooy may jëlee ci mooy mag suy yooyu <laughs> man dañoo xam dara <laughs> moom jàppal doo xam dara waaw moom am na moom nee daa rus <laughs> ñu naan ñu naan ko saa waaye yow ku lay jàngal ñu naan femme diw waaye nag booy booy jàngal du ngeen wéet ah waaw ngeen nekk bari yoo xam ne di ñëw mu leen di jox dars waaw bañ a mën a ne. Sayyidatu Aisha nit ñi doon jóge fu nekk ci anhaa'ul aalam ci monde islamique bi di ñëw mu leen di nandal nga naan la ak ñoom yaay Ummu Salama mi radiyallahu ta'ala anhunna wa ardaahunna wa anna bihinna wa ja'ala a'aliyal firdawsi maskanahunna wa maswaahunna kon nag an Ummi Salama kon Sayyidatu Zaynab bint Abi Salama mu jële ko ci yaayam di Ummu Salama ah radiyallahu anil jamii zawji nabi sallallahu alayhi wa sallam anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sami'a jalabata xasmin bi baabi hujrati dafa dégg ay bruit ay kaddu ñoo xam ne <laughs> ñu ngay xuloo ci buntu néegam bi benn ci néegu soxnaam bi buntu néeg bii nag mooy bu mooy buntu néegu yaay ummu salama mii yaay ummu salama mii la waaw <laughs> moom ci boppam am na jalaba ah am na laja lajëba ah loo xam ne mooy al ixtilaatul aswaat nga xam ne ay jaxasooy ay kàddu hein am na loolu lépp am na waaw la ja ba lajabatu walla lajabatu am na lajabatu xasmin <laughs> am na jalabatu xasmin yooyu yëpp am na ah mooy ay kàddu ñoo xam ne dañ doon dañ doon dañ doon xuloo waaw ci liñ doon xuloo nag lan lañ doon xuloo <laughs> eh, eh, am na riwaay yu leeral kom ni ko al imaam al haafid ibn Hajar rahmatullah alayhi ne ci miraas la woon waaw moom daal am na daal ci miraas daal lañ doon xuloo waaw <laughs> léegi bi ñuy xuloo noonu ci buntu kër kenn ci soxnaa yonent bari saa salaam muy kër kër yaay Ummu Salama mii buntu néegam léegi yonent bari saa salaam bi ñu déggee seen kàddu ñoom ñaar bi baabi xujrati fa xaraja ilayhim yonent bi alayhi salaam génn waaw mooy boo nee kilifa doo dégg ay tension nga naan sama yoon nawu ci rek oh non ça va s'apaiser quoi naa leen bàyyi noonu qu'il s'entraîne quoi déedéet <laughs> yonent bi alayhi salaam fu mu mas déggee loo xam ne euh, wuute la ci biir julli ñi day jóg sol dàllam nu mu gën a gaawe moo gis nga xadiis boobu nga xam ne dafa ñëw am bon ñoo xam ne dégg na ci jullit ñu am problème ca kaw Medina mu ne Seydina bilaal euh, euh, ne ko maa ngi fay dem léegi bu julli jotee te ñëwuma euh, waxal Ibn Abi Quhafa mu jiite <laughs> waxal Seydina Abu Bakar mu jiite nit ñi yeneen tubaab saa saa daa demoon ngir réconcilier ay nit ay jullit yoo xam ne dañoo amoon ay jàppante seen diggante waaw mais nekk yow yaay kilifaay ñoom ñëpp ñoom ñëpp la déggal nga yëg ne am nañu problème ta ko mooy defe ngaa mat li nga doon ñoo xam ne il suffit nga wax ñoom ñépp ñu déggal la nga yëg ni am na tension yu nekk seen biir defoo jógoo ngir kii mooy yow euh, matoo li nga lay li ñu laa jiiñ <laughs> li ñu lay jiiñ des nga koo mat yeneen ci ma lay saa saam dem fa waaw ngir euh, lijjanti lool fi la ñëwoon ñibbisi bi mu dellusee fekk julli jot euh, fekk euh, Seydina Bilaal euh, radiyallahu anhu daal li nodd après mu ñëw bi noddee ba pare gis ne yonent bay saa saam ñëwul mu ñëw ne Seydina Abu Bakar ne ko est-ce que jiite nit ñi Seydina Abu Bakar ne waaw kon baax na <laughs> mu jóg di jiite rek yonent bay saa saam agsi waaw yonent bay saa saam gaa yi di ko def signe mu xam ne yonent bay saa saam a ñëw mu bëgg a reculer yonent ma salaam di ko def signe pour mu def place am Seydina Abu Bakar <laughs> bañ <laughs> tàllal loxo yi ci kaw di ñaan reculer <laughs> yonent ma alayhi salaam ñëw àggale julli ji julli jiite nit ñi bi mu paree mu ne ko mais Abu Bakar lu tax bi ngay julli ma ne la continuer julli ji nga insister continuer reculer mu ne ko laa yanbaghi li ibn Abi Quhaafa an yataqaddama ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam laa yanbaghi warut Allahu akbar Allahu akbar warut ci Ibn Abi Quhaafa doomi Abi Quhaafa bi ak mu ne warul te jaaduwul doomu Abi Quhaafa waaw aw zahman Abu Bakr ah may jiitu yonent bi alayhi salaatu wassalaam jàngal fa saxaaba yi leneen loo xam ne gisoon nañu koy def ci seen julli mu réparé ko nga gis ne loolu mu gis seen julli mu koy réparé mooy loolu lii mu def bi mu déggee gaa yi seen kàddu yi fa xaraja ilayhim mu génn ci ñoom fa qaala mu ne leen innama ana basharun man de nit laa mooy mindeef laa loolu borom bee ko wax qul innama ana basharun mislukum wax leen ne man mbindeef laa comme yéen bi mu génnee mu ne leen man de mbindeef laa mooy loolu la borom bi qul wax leen ne innama ana basharun mislukum yuha ilay waaw wax leen ne innama dëgg-dëgg ana man basharun sa suuratul kahf ca jeexital innama ana basharun mislukum man damaa nekk mbindeef comme yéen yuha ilay mu nee leen ne man mbindeef laa comme yéen waaw yuha ilay dañ may wax yu annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqaa'a rabbihi falyamal amalan saalihan wa laa yushrik bi'ibaadati rabbihi ahadan bashara googu innama ana bashar waxoon nañ koy gis que ne bu kenn jàpp ne mooy li ñenn ñi nga xam ne ay jullit lañ de jàpp yonent mi alayhi salaam waaw moom daal moom ñëpp a yem ah. non c'est un mbindeef comme ñun ah nit la comme ñun ñoo yem dara boo ñu lu dul wax di kese loolu xam nga ne. sa dégg-dégg boobu cuut sa dégg-dégg booboo ko dëgg wallahi waaw hatta kuffaar yi ci boppam kuffaar yi nga xam ne ñoom ñoom moom amuñu amu amuñu lumière ci dara li <laughs> leen di yàlla di di di di nëbb lumière yonent bi alayhi salaam yëpp wan na leen loolu ba ñu xam ne muhammadun basharun laysa kal bashari alayhi salaatu wassalaam moo tax ñoom bañ ko naan al amin moo fi gën moo fi gën a wóor boobu officiel amul woon sax woote ji wootee waxuñ ko demal woon yi waaw ñoom ci seen bopp ñoo xamoon ni amul ñoom maa waa yow <laughs> maa indra a maa indra aw waaw ahadun ahadan qattu bi misli wallahi masuñoo gis mukk te mbindeef masula gis ku mel ni moom te ñoom boobu woowagu sax naa leen génn leen ci shirk yi kon kooku nga xam ne mooy loolu ngir ñu roy ko la innama ana basharun mislukum comme yéen mooy li ma yàlla digal ma koy def ci sharia bi yéen ñëpp man ngeen koo def comme man ndax Abdullah li leen di gaaral moo may gaaral day dalaw ngi sonn di feebar di yéeg ci fas di daanu waaw <laughs> di fàtte di julli di fàtte julli ñaari ràkk jàpp ne ñeent la julli ndeke ñaar la julli yooyu yëpp mooy li nga xam ne moo ñuy dal képp moo koy dal waaw mu nekk koo xam ne mooy buñ ko laalee ci yaramam loo xam ne day nàccal keneen moom it da koy nàccal yu mel noonu comme nga xam ñu xam ne <laughs> waaw côté boobu basariya boobu ñoo ko loolu comme yéen la ndax boroom bi daa bëgg ñu man koo roy waaw léegi waaye euh, moom euh, dépassé na bashar googu kese kon mu ne innama ana bashar wax li ko borom bi wax kul borom bee koo xam wax leen ne man mbindeef laa mu ne leen man bashar laa mooy mbindeef laa <laughs> léegi wa innahu te nag dëgg-dëgg ya'tini al-xasmu fa la'alla ba'd ba'dahum an yakuna ablagha min ba'd wala gis nga alxanafe ak ablagha ñaari riwaay yi ñaar yooyu ñoo fi ñëw am na ablagha moo gën a jotale amaana kenn ci ñuy ñëw di xuloo di bëgg ma àtte de kenn ci ñoom ab ablaxa moo gën a jotale ay wax gën a mën a expliquer même keneen ki mooy leeral mbir yi argumenté jaar ci kii fa ahsibu annahu sadiq ah man ma jàpp ci lim ma wax ak li ma keneen ki wax ma jàpp ne waa jii de gën wax gën a leeri wax sadiq dëgg la fa aqdi lahu ma ma àtteel ko waaw mooy ma jox ko ma jox ko le le kii euh, verdict bi nekk euh, à sa waaw mooy mu gañe procès bi fa man qadaytu lahu bi haqq tuy haqqi muslim képp koo xam nag dama koo àtteel jox la ci àqu boro sa mbokku jullit nga fi ñëw parce que yaa ko gën wax ma jël àqam jox la ko fa innama hiya qit'atun minan naar na nga xam ne dog la ci safara fal ya fal yahmilha na ko yenu bu ko neexee aw yazarha wala mu teg c'est un choix waaw mooy comme saar bi ñu jógee sànq suuran ko fa man saa fal yu'min wa man saa fal ku mu soob nga sa waay <laughs> hmm? ku mu saab sawaay nga gëm ku mu soob nga weddi waaw kon nag mu ngi noonu waaw loolu mooy na ko ku mu neex nga jël ko mais tëkku la de mooy jëlal nga seet <laughs> ku mu neex nag nga ragal yàlla ne yii nga tëkk waaw kon mu ngi noonu hadith bi am na beneen version boo am ne imam Muslim ënd ko boobu dane moom lañ la sànk lajabata xasmin bi baabi ummi salama kon nga gis ne kon hadith baa ngi noonu kon euh, nii la ñëwee gis nga kon al imaamu muslim abul hajjaaj rahmatullah abu abu abul husayn ayow <laughs> abul husayn indi ñooñu nag ñaari góor lañu woon waaw ñaar gaa yooyu noonu ñaari góor lañu woon comme ni nga xam ne noonee la leere comme ni nga xam ne noonee la ñëwee ci riwaaya Abdallah ibn Rafi' mu jëla ko ci yaay Ummu Salama mu ngi ci wax nañ la bokk nañu solo xadiis bi Seydina Abu Dawud ah, wax nañ la aljamaa ñoo ko solo ah foofu da ne eh, eh, eh, ata Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam rajulaani yaxtasimaani foofu yaay Ummu Salama da ñaari góor dañoo ñëw yoo xam ne ñu ngay xuloo di yëkkawante ay kàddu ci ku nekk ci kaw keneen waaw kon nag mu ngi noon ci wàllu riwaaye boobu moo leeral ke ne ci wàllu miraas yi la woon ci Euh, ci wàllu euh, miraas yi la woon comme moom ni nga xamante ne nii loolu la leere woon foofu la leere ne ci ay euh, fii mawaarisin lahuma ci ay <laughs> ak ndono la woon héritage <laughs> waaw fii mawaarisa wa ashyaa qad darasat ci ay miraas ak mbir yoo xam ne dem na barab waaw léegi nag kon yonent bi alay saa saam kon boo gisee lii mooy hadis bi ci gàttal yeneen ci ma lay saa saa dañ ciy xamal ne ndekete yoo kon nit mooy àttekat bi moom buy àtte du àtte lu dul li feeñ xam nga yeneen ci ma saa saa c'est possible waa ji ñëw même lu mu man di wax man a wax suñu borom man na ko leeralal wan ko ne kii waxul dëgg mais basewul ci loolu waaw al al hukmu lil zahir wallahu yatawalla sarair waaw lu mel noonu Seydina Omar it da ko doon wax ne eh, li nga xam ne àtte daal ñun daal ku fi ñëw mu ne ku fi ñëw indi ñu mbir li nga fi feeñ daal moom ci kaw loolu lañ leen di àtte kantaa la ca nëbboog yooyu yàlla lañ koy bàyyee moom mi nga xam ne moo méngoo yu nëbbu yi kon àttekat bi hadis bi bokk na ci liñ ciy jànge kene ah juge bi li muy juger mooy li feeñ bu ñaar ñu ñëwee tamit dañ ciy jàng il faut mu déglu leen d'abord ñoom ñaar waaw te lool ci xissatu Seydina Daawud leeroon na euh, waxoon nañ ko fi euh, amaana dinañ ci gën a ñëw ci yeneeni jamono insha allahu taala kon mooy ci li feeñ te ci li feeñ li gën a noot fi moom loolu la mën a àtte li gën a noot fi moom mu jàpp ne kii de li mu wax mooy dëgg loolu lay jàpp te lool day am fu muy tegu mooy waa bu dee ñëwee ne amul amul bayyi na waaw waa ji da ngaa ñëw comme niñ ko fi gise woon wax nañ ko fan yee ñëw ne sawaay moo jël sama mbir mais amoo benn preuve waa ji waat ak yu mel noonu wala loo xam ne ci argumentation la waa ji gën a argumenté gën a leeri wax keneen ki di bafoué di buté ci wax yi ci mooyeeg yooyu kii moom leeral am benn argumentation bien fournie ah ci kaw loolu ci la nit ki mën a àtte kenn du ko ne nag yow da war a seet ana euh, euh, lëñ bëtal baatin bi non baatin bi kenn du ci kenn du ci basé waaw te yonent mi sallallahu alayhi ak fi mu tollu borom bi xam xamloo ko lii ba pare mu koy jàngale nii mooy moom bu dee ne yenn yi mën na koo xam ah ñii ñëw ci gannaawam bu ñëpp juge yëpp ñii àtte gannaawam yëpp a war a mën a xam lool waaw mu jàngal leen xam ne ne charia bi àtte ci kaw lool lay tegu waaye manula tegu ci ay taxminaat ak je pense que yaakaar naa ak yi nga xam ne naan boo demee ah kii nii ni ma ko gisee regard bi mu ma regardé déedéet mooy il faut mu leer. te la gën a leer ci yow mooy li nga xam ne ghalabatu dhanni lay tegu waaw ci dañ ciy xamee tamit ah ni dhanni kal muhaqqaq li nga xam ne daal moo ëpp njort ci njort nit ci comme lu nekk la sauf que ci kaw loolu nag tekkiwul ne euh, buñ demee ba ci biir juge bi àtte ñu gis ne ah juge ba la mu àtte bi gis ne ndege sawaay daa gënoon a ami avocat yu baax rek bi obligé wul ne waa ji moom kese bu dee dafoo xam ne ay avocat lay ut mu ut le ténor du barreau de wala de dakaar yu mel noonu gaa yoo xam ne ay acquittement lañ avocat yu baax la yor ndax mu ëpp alal tax ñu avocat yu ñëw dañu plaider mu gën a kii ba tax euh, monsieur le juge jël àqu waa ji jox ko ah kooku na xam ne loolu lool la yonent loolu lépp la yonent bi alayhi salaam di wax ne kooku na xam ne li ma koy jox nekkul lu dul dogu sa wara laa ko jox waaw Allahu akbar dogu sa wara bi laa ko jox Allahu akbar waaw bu dee ne moom ci baatin bi ci biiram xam na ne lii de moom daga da euh, ah yelloowu ko de kon dafa xaraam ci moom waaw léegi nag ba mu ko jëlee ak dëgëru fit loolu na xam ne loolu safara la koy jëme waaw loolu noonu ma ko jox safara muy wër nag naan on oh, m'a blanchi voilà la justice m'a blanchi alors que moom ci boppam ak ay avocat ñoo gën a xam ne <laughs> ci seen biir xam nañ ne waa ji de toute façon Euh, day kàcc <laughs> na xam ne loolu safara lañ ko jox waaw loolu mooy xaqiqa bi de inna allazina yaquluna amwala yatama zulman innama yaquluna fi butunihim naara wa sayaslawna sa'ira waaw <laughs> ñi nga xam ne dañuy lekk alalu njirim yi ci tooñ nañu leen leer ne li ñuy lekk ci biir yi nekkul lu dul safara waaw te xel seet nañu buñ deewee noonu tuubuñu ba borom bi euh, seetaan leen ci noonu xel séef nañoo dugg safara wa nga xamante ne safara wa nga xamante ne nii mooy tàkk ta mooy tàkk ta du fay waaw xel séef nañoo dugg foofu te safara wa nga xam ne day tàkk te du fay kon nag mu ngi noonu aywa léegi kon mu ne fal yaxudha aw li yatrukha ci yeneen riwaay yi na ko jël wala mu bàyyi mooy c'est à lui de voir ah waaw wala na ko yen wala mu ba ko am ci riwaaya boo xam ne imaamu Maalik wax nañ la soloo na ko foofu dane fala yaxuzu fa innama aqta'u lahu qit'atan min naar bu ko jël yooyu yëpp la baar nga bim na ko jël loolu façon tëkku la mooy li ñu la wax sànq fa man sha'a falyu'min wa man sha'a mu neex nga gëm ku mu nax ku mu neex nga bañ a gëm loolu tekkiwul ne waaye ça le libre choix léegi bul gëm du lañ fekk non waaw liñ la yàgg a wax rek fii mu ne parent bu yónni doomam jox ko fukki dërëm ne ko demal jëndal ma ci boutique bi na ko réeral nag fii mu ne xale bi mukk du jàpp ne fii mu ne day dem réeral xaalis bi ne parce que sama yaay ma ne ma réeral ko ah. loolu dëkk la mooy boo ko réeralee dinaa la dinaa <laughs> dinaa la bantal voilà <laughs> kon nag yooyu yëpp benn la kon nag mu ngi noonu de waaw imaam euh, Abu Rafi nettali euh, kii xadis biñ la wax hein ne xam nga xadis bi nee nañ la kii al imaamu Abu Dawuda as-Sijiziyu as-Sijistaaniyu rahimahullahu taala foofu ci nettalem eh, daa am ñum ci yo muy Abdallah ibn Rafi' ah voilà mawla Ummi Salama <laughs> foofu noonu en fait euh, nañ wax hadith boobu mu ne al imam Abu Dawud as-Sijistani fi awwal kitab al-aqdiya babun fi qada'i al-qadi idha akhta eh? baabun awwalu kitaabul aqdiya ci njaal beenu euh, buntu téeréb euh, atte yi baabun buntu fi qadaa'il qaadi ci atte atte ida euh, juge bi attekat bi ida axta bu juumee mu indi benn hadis bu mu njëkkandi ci benn càll Muhammad ibn Kathir après foofu mu daal di ñëw ca suufam mu ne haddathana Rabi' ibn Nafi' Abu Tawba qaala haddathana mu ne nettal nañu ar-Rabi' ar-Rabi' ibn Nafi' Abu Tawba tarsu at tursu Tarsuusi <laughs> at-Tarsuusi al-Halabi Halab la dëkkoon rahimahullahu ta'aala qaala haddathanaa Ibnu al-Mubaarak mu nekk ñoo yettale ma Abdallah ibnu al-Mubaarak ibnu Waddaah al-Hanzali al-Marwazi rahmatullahi alayhi mooy Ibnu al-Mubaarak neen mi Muslim al-Khuraasaani Abu Abdirrahmaan Ah, mu ne moom moo ko nettali ah, an Usaama ibn Zayd moo ko jëlee ci Usaama ibn Zayd al-Laythi Abu Zayd ah, al-Laythi rahimahullahu ta'ala an Abdullah ibn Rafi' moo ko jëlee ci Abdullah ibn Rafi' al-Makhzumi Abu Rafi' rahmatullahi alayhi mawla Ummi Salama an Ummi Salamata moo ko jëlee moom ci Ummu Salama annaha qalat ata rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam rajulani yahtasimani fi mawarithin lahuma mu ne Abu Abdullah ibn Rafi' nekkoon nga xam ne yaay ummu salama nga doon jaatigeem radiyallahu anhu mu ne ata yaay ummu salama di nettali eh, eh, mu ne ata dafa dikkal rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallama rajulaani ñaari góor yaxtasimaani yoo xam ne ñu ñëw ci lu leen ab bu ñu am lu leen wutale ñoom ñaar ñu war ñu war leen a àtte fiima waa riisa lahuma ci loo xam ne ci ay héritage la woon ci ndono waal eh, lam takun lahuma bayina ñoom ñaar nag kenn amu ci woon preuve illaa da'wahuma lu dul seen wax lii la <laughs> lii moo leeral mbir mi mooy loolu ci loolu lay demee parce que bu dee preuve moom soit soit daa am preuve wala amul léegi bu amul preuve ñu waat loo waaji bu waaji waatee ne moom jëlu ko wala jël kii day wax lu ko neex amul li muy wax demewul noonu ah day jeex voilà yii mooy yi nga xam daal ak argumentation mooy sawaay kaa yi ku nekk ñu naan maa ko moom mais ku nekk ci ñoom kenn amu ci preuve yow yaa ne yaa monsieur X yow yaa ne miraas mii lii de alal ji yaa ko moom amoo preuve <laughs> yow monsieur Y yow nee nga yow yaa ko moom mais amoo preuve moo tax mu ne dañoo ñëw lam takun lahuma bayyina amuñu woon benn preuve bu kenn ci ñoom ñaar indi illaa da'wahuma lu li ñuy woote wu daal lu nekk ki nekk daal li muy as li muy li muy li muy euh, avancé kiy wax naan maamoom ak kee naan maamoom lool kesee leen lool waaw fa qaala bi nabi xam nga loolu bu amee ku nekk nag da ngay a argumenter <laughs> bu boobaa nag ci la yonent bi sallallahu alayhi wasallam naan ku fi ñëw nag ci yu mel noonu argumenter fi wala wut avocat bu mën a argumenter bu ay un acquittement nga xam ne moom mooy de euh, <laughs> mu génn ci gaa yi mu lool lay wax mu ne leen nag ah yonent bi sallallahu alayhi ne leen fa mu ne kii fa qaala nabi sallallahu alayhi wasallam fa zakara misla mooy mu tudd ne hadith bi ci kaw te hadith boobu mooy innama ana basharun wa innakum takhtasimuna ilayya wa la'alla ba'dakum an yakuna alhana bi hujjatihi min ba'd fa aqdiya lahu ala nahwi ma asma minhu faman qadaytu lahu min haqqi akhihi bi shay'in fala yakhruj minhu shay'an